billahi min ashaytaani irrajim bismillahi arrahmani irrahim wassalatu wassalaamu ala ashrafi almursalin wa imami almuttaqin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli ñu sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam alaykum wa rahmatullah insha allah nag ci la ñuy jeexale bu soobee yàlla euh, résumé yi ndax partie bi nekk mooy parti li aaju woon ci saxaaba yi nga xam ne ñoom ñoo ñu indil xadiis yi nga xam ne moom lañ jotoon a jàng ci bunt bi radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum euh, bii weesu gisoon nañu ko am na lu ñu waxoon tuuti ci dundu Abu Hurayra Abu Sa'id al-Khudri Abu Umama al-Bahili radiyallahu ta'ala anhum tey nag dañuy àggale li ci desoon insha allah mu dese woon ñu kon buñ toppee toftale bi al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah defoon euh, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma moo ci tegu buñ paree ci moom Abdullah ibn Abbas après abu wa abu Qatada ñu jeexale abu Waqid al-Laythi radiyallahu anhu Anas waaw Anas Anas waaw dama ko fàttoon Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhum kon al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala mu ne wa an Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma mu ne mu ngi jële ci Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma Abdullah ibn moom moo nekkoon saxaabi bi nga xam ne gënoon na siiw ci dañ ko doon wax al asar yi tellement li nga xam ne noonu la doon toppee jaar jaar yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom nag mu ngi tuub moo njëkk a tuub waajurum muy Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom moo ko njëkk dugg ci l'islam te bi muy dugg ci l'islam mu ngi amoon environ sept ans loolu rek pour wane ne pour wane ne euh, nekk ndaw taxul a xam lu baax walla boo xamee lu baax nga dem ci même bu dee sax ñu la féete kaw ñu la féetaay mag ñoom newuñ ci yow boo gisee lu baax nekk ci ndax ba dugg ci l'islam Abdullah ibn Omar boobu bàyyam Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu duggagu ci moom mu ngi nekkoon sœur kii sœuram Hafsa bi soxna ci Yonent bi ñoom ñaar ñoo njëkk a tuub seen seen baay Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab après bi bi ñu tuubee ñoom ba Umar ibn al-Khattab dugg ci l'islam bi ñuy dem Makka bi ñuy dem Medina pour gàddaa yi moom demoon na waaye nag fekkewul woon guerre yu njëkk yi mooy xare yu njëkk yi moom demul woon ndax dafa tuuti woon muy Badar demul woon Uhud tamit demul woon ndax Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom Uhud mu ngi amoon environ quatorze ans dana yonent bi sallallahu boo amul quatorze ans di dugg ci quinze rek moom benn ngeen jël ko toll noonu moo tax demul woon euh, moom nag mu ne dina mu nettali ne ci yonent jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba yi buñ masoona radiyallahu ta'ala anhu masoona gént dañuy ñëw di ko nettali yonent bi sallallahu alayhi bu suba ci suba ja léegi bi ñu defee noonu benn jour nee na moom mu gént fekk mu ngi gis ñaari malaaka jàppoo ko biñ ko jëmee ñu koy yóbbu nee na ñu ngi may yóbbu benn teen boo xamante ni safara la mooy safara lañ ko doon yóbbu nee na man bi ma xoolee gis naa ci biir ñoo xam ne xam naa leen biñ may yóbbu am ñaari ma am ñaari manaan nee na maa ngi naan a'udhu billahi minan nar yal na ma yàlla musal ci safara nee na am benn malaaka bu leen bu dajeeg ñoom ne ko yow kii moom bul jàq bul tiit géntam boobu bi mu ko géntee moom demul directement ci yonent bi wax ko ko da ko wax séeram muy Hafsa nga xam ne soxna la woon ci yonent bi radiyallahu ta'ala anha mu dem nettali ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent sallallahu alayhi wasallam ne Abdullah ibn Abdallah la rajulun salih mu ne Abdullah ibn euh, ibn de moom de waat naa ne góor gu baax la law kaana yusalli min al-layl aka neexoon waaye bu doon julli guddi nee na bi ko yaay Hafsa radiyallahu ta'ala anha waxee boobu la dége guddi daanaka liñ ci nelaw lu tuuti la moom Abdullah ibn Umar ibn al radiyallahu ta'ala anhuma bokk na tamit ci comme niñ ko waxee woon tànk ku ràññeeku woon la ci topp sunna yonent bi baaxoon amoon ci ñu mbaax comme ni ko yonent saa salaam waxee seedeel ko ne moom ci ñun ñu sell ñu la bokk te loolu yombul am na yonent yu bari alayhimu salaam loolu lañ doon ñaan yàlla wa adxilnii wala wa adxilnaa fi saalihiin adxilnii bi rahmatika fi ibaadika saalihiin loolu bu yonent ñi bay ñaan noonu yàlla alayhimu salaam mooy ne loolu réy na te yonent saa seedeel na ko moom waaw waaw jazakallahu xayran Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dafa nekkoon ndax tey bëgguñu guddee ndax dañu bëgg deexal jeexal yi xam naa dañuy wax ci ku nekk tuuti euh, lu ne xamante ni man nañ ko jariñoo rek deme ko ndax dafa xaw a ndax buñ naree jël wax lu bari day gudd dafa nekkoon koo xamante ne nii tamit ku yéwén la woon ca Ah, benn bés ah, mas na yor ndax dafa doon am comme ni mu amee woon jamono yooyu dafa amoon benn jàmm jaam bi mu def ak moom li ñuy wax ba mukaataba mukaataba mooy ah, bu ma boo amee sa jaam moom mu bëgg nga libérer ko ngeen d'accord ci kàddu signé benn contrat ne damay joxe par exemple dix mille euros après bu ma ko joxee ma libre moom dafa defoon lu mel noonu ak benn jàmm jaam bi nag ne ko léegi mu d'accord ñu bind li ñuy bind jaam bi dem Kuufa di liggéey pour am xaalis bu mu ko bu mu mën a ñëwee racheter racheter boppam léegi bu mu demee di liggéey di liggéey am ku ko faroom bi benn jour xàmmee ko ne ko yow kiiru diw mu ne ko waaw mu ne ko looy bi yow yow yow yow yaa ñàkkum xel mu ne ko lu tax mu ne ko Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu moom mu ngi dënd jaam yi di leen libérer rek gauche ak droite nga nekk fii di liggéey liggéey bi sonn ngir rafet demal ci moom nga ne ko mu mu mu libéré la boo demee xam nga loo koy nee ko damaa lott waaw loolu la ko wax nee damaa lott ne ko nag sama kii biñ bindoon contrat baa ngi boo bëggee boo ma dama lay ñaan ngay effacé ko mooy nga jéggal ma nga bàyyi mag comme ni la ngay ngay libéré rek libéré na mu ñëw ci moom ne ko mu ne ko lan la mu ne ko damaa lott ci li ma ut gi may ut alal pour racheter sama bopp mu ne ko léegi ni ñuy def mu ne ko kii baa ngi contrat baa ngi yow effacé ko dama bëggoon dama la doon ñaan nga effacé ko mu ne ko déedéet yow effacé ko mooy daal def ci croix mooy ne mu def ci croix mu ne ko léegi yow libre nga man ngaa dem bi jaam bi dem ne ko fekk dafa jaam bi moom dafa amoon ñaari ndeke ñaari doomam yoo xamante ne nii dañ doon itam moom moo leen moomoon muy dem mu ne nag nanga maa ngi lay ñaan nga am yërmande tamit ci ñoom mu ne ñoom ñaar tamit man nañoo ànd ak yow mu ne ak seen yaay ñoom ñaar ndax ku ci nekk daa amoon eh, ñaari eh, doomam yi ku ci nekk ak yaayam tamit moo leen mu ne ñoom ñépp tamit nañu ànd ak yow ngeen dem loolu lépp di wane ne moom amul woon dara loo xamante ne nii doon na tax mu bañ a comme alal ji loo xam nga ne lool temps yooyu alal la woon. waaye da ko bàyyi woon te tamit ngir yàlla moo tax sax moom côté jaama yu ñu bari dañ doon wax naan ko naan ko yow nit ñi de yow sa jaam yi dañ lay nax ndax bu ma soon a gis ku bari jaamu yàlla rek da lay j danaan la da lay libéré gars yi naan ñii dañ lay nax les fois di julli julli yu bari ngir mu libéré leen mais moom loolu faalewu ko woon te tamit Abdullah ibn Umar hmm. radiyallahu ta'ala anhuma bokk na tamit ci li mu ràññeeku ci biir saxaaba yi mooy moom da doon topp jeexi jeexital yonente bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw dundam ak bi muy dund moo surtout ginnaaw bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam génnee moom doon na def fépp fu yonente bi sallallahu a jaar mu taxaw fa moom bu doon tukki li mu yàkkamti yàkkamti dina fa taxaw moo tax Naafi rahimahullah même Abdullah ibn Umar de radiyallahu ta'ala anhu des fois doon na am na benn garab bu mu doon dem doon dem doon fa taxaw ba ci garab jël ndox di ko di ko roose ngir lan ngir bañ garab gi wow ñu ne ko biñ ko laajee lan la mu ne ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa fekk da ko fee mës a gis mu taxaw fii lay bañ nag garab bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ker woon mu wow euh, moom tegaat na ci leneen mooy da dafa nekk koo xam ne di ko àddina jubee moom mooy ki nga xamante ne moo ko dumóoyu comme li nga xamante ne Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu loolu la wax mais moom jeunes yi nga xam ne ñoo nekkoon Quraysh amul kenn koo xam ne moo ci gënoon a maîtriser boppam que Abdullah ibn Umar ta bu ñu xamee kan moo Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne nii Seydina Usman radiyallahu anhu moom faat nañ ko ba Seydina Ali nekk xalifa Seydina Ali radiyallahu anhu da ne ko dafa ñëw ne ko léegi nommé naa la nga dem pour nga jiite ji nga nekk gouverneur Sham mu ne ko maa ngi lay ñaan dama lay ñaan ci mbokk gi ñu mbokk gi ñu bokk maag yow ak jege gi ñu jege ci wàllu askan ak tamit ànd gi ma ànd ak yonent bi sallallahu nga jéggal ma mais man nekk yooyu man man loolu bëgguma ko mooy manu ko Seydina Ali insisté mu dem ci yaay Xafsa radiyallahu ta'ala anha pour sàkku ndimbal ci moom ne ko nguur mu wax ak Seydina Ali ngir mu bañ koo nome ñépp xam nañ ne mooy koo xam ne dañ koy nome moom mu ne doy na loolu tey ak a suñu waa jamono tey surtout rawatina jamono yi ñu nekk ñu conscience ci loolu kenn sikk amul woon ne buñ ko ko joxoon mënoon na ko doxal waaye leneen la doon xool mooy ne xoolul woon ne wooy maa nguur ji teew na rek naa ci dem déedéet moom feneen la Seydina Ali radiyallahu anhu bi moom it d'accord mu ne ko daal moom na dem bi mu xamee ne nag il faut léegi looloo fi jot moom mu ne comme comme mu dem Makka bi mu demee Makka ñu informé Seydina Ali ne ko moom mujjul dem fële Makka Sham mais Makka la dem moom mu bàyyi ko jël keneen teg foofu ngir wane ne moom mooy nguur taxu ko woon a jot tamit mooy ki nga xam ne comme ni ko Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma waxe mu ne Seydina mu ne Abdullah ibn Umar bi nga xamante ni dañu jublu àddina moom rek laa gis koo xamante ni bi ko àddina jubee moom moo ko wan ginnaaw ku ci nekk ci ñun xaw ngaa jeng jëm ci waaye moom mooy ki nga xamante ni ma fi see jeng moom nag Abdullah ibn Umar pour gàttal moom mu ngi génn àddina ci l'an soixante-treize ci gàddaay bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa maswaahu alxaafiz ibn xajar rahimahullah mu ne wa an abdullah ibn abbas radiallahu taala anhuma mu ne mu ngi jële xadiis yi bi nga xamante ne gisoon nañ ko mu ne mu ngi jële ci abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib al hashimi radiallahu taala anhuma abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma moom dafa bokkoon ci saxaaba yi nga xam ne ñoo gënoon ay tuut tànk la ñoon jamono yonente bi sallallahu alayhi wasallam te Abdullah ibn moom mu ngi bi muy juddu mu ngi juddu ci jamono ji nga xamante ne nii ci la waa Makka embargo waa Banu Hashim mooy ndax lan ndax yonente bi sallallahu alayhi ci ñoom la bokk ñoom looloo nekkoon seen toor mooy nag gëm nga ab gëmul gëmoo yéen ci yam xanaa nga d'accord ak ñoom comme Abu Lahab laanahullah moom comme que moom ñoo ma bokkoon ay position dafa ñoo sooke mbir mi moom bokku ci woon mais fi ñu leen defoon Cheikh Abou Talib boobu nga xam ne fa lañ leen parqué woon moom foofu noonu lu juddoo mu nekk kon moom mu ngi judd trois ans avant yonent bi sallallahu alayhi di gàddaay bi dem Medina bi nga xamante ni tamit tuub na ñoom moom tamit moo njëkk a tuub baayam kon gis nañ ne Abdullah ibn Umar ak Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum ku ci nekk ñoo njëkk tuub seen baay mooy ne lu baax boo ko gisee boo xaar ñu naan la il faut samay waajur dugg ci déedéet mooy boo ko gisee mu leer la nekk ci fexe na a convaincre ñoom waaye naan damay xaar ba diw dugg ci wala sunna leer la nga naan gisaguma diw def ko déedéet mooy da koy def ndax loolu lañuy ñuy jàng ci ñii boo paree nga jëm leen a convaincre boo leen convaincre nga xam ne bés man naa ñëw ñu topp ñu ànd ak yow waaye mukk bu fi bàyyi li l'islam wax ndax ndax lan gisuma diw di ko def ndax ñii loolu la ñuy jàngal moom nag bi nga xamante ni tuub na mooy dafa bokkoon ci xale yi nga xamante ne nii dañu mënuñu woon a gàddaay noonu moom ak yaayam demuñu woon mooy gàddaay yi ñu woon ma Medina ndax moom mu ngi dund. ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mois la dund ak moom trente mois rek la dund ak yonent bi sallallahu waaye nag trente mois yooyu li muy tuuti tuuti tuuti néew na nga dem ci xadi ci téere buy wax dara ci l'islam te doo ko gis xadis boo xam ne Abdullah ibn Abbas moo ko indi radiyallahu ta'ala anhuma dafa nekkoon tamit ndax li nekkoon xale noonu jàppewul woon ne way xale laa rek man man déedéet yooyu du ma ci duggu comme ni ñuy waxee léegi naan xale yu conscient wuñ ba du ñuy waxtaan sax non nañ leen bàyyi ñu faw yi déedéet ñoom xamuñ woon loolu ñoom dañ doon seet fii fii waxtaan euh, l'islam bi di jollee fa la toog mais mais duñ dem seen faw yi di ko jënd euh, di ko jënd jataayu l'islam déedéet surtout jataayu xam-xam moom loolu dafa nekkoon koo xam ne ku ràññeeku la woon ci wut ko moo tax radiyallahu ta'ala anhu euh, am na benn bés papaam al-Abbas radiyallahu ta'ala anhu yónni ko ci yonent bi sallallahu ndax yonent bi sallallahu da ko masoon a dig da ko digoon ne ko bu ñu ay xéewal yoo xam ne bu ñëwee moom dina ko ci jox euh, Seydina Abbas radiyallahu ta'ala anhu dégg ne yonent bi am na ay xéewal yu ko dikkal mu yónni Seydina mu yónni Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma mu dem ci yonent bi sallallahu alayhi mu dem fekk ko ci jàkk ji li ñu nekkee foofu ñu julli ba pare yonent bi sallallahu yéex a génn moom mu ne day na ji na jiitu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu dem bi mu demee mu dem ci kër yaay néegu yaay Maymuna radiyallahu ta'ala anha bi mu demee yonent bi sallallahu alayhi mu ñëwee fekk ko fa mu wax ko yóbbante papaam fekk nag mu guddi yoneen saa salaam ne ko ne ko ne ko ne xa ne ko yow yow xale bi est doo fanaana ñun guddi bi doo paase ñun guddi bi ci la fanaan ak yoneen saa salaam ndax loolu am na beneen version boo xam ne moom moo moom moo ko sàkk moom moo ne moom moo bëggoon a fanaan ak foo moo bëggoon a fanaan ci ak yoneen saa salaam yoneen saa salaam bi biñ tëddee noonu moom mu ne du nelaw day xool rek yonent saa salaam naka lay dundalee guddi gi bu ko defee moom mu jàng ci ana naka la war a def moom bu ñibbee nee na yonent salaam tëdd tuuti te ñu tëdd ba ay xaaju guddi mu jóg ba xaja faja ba guddi gi xaw a xaaj ba kii ay dernier tiers beeg yooyu mu jóg nee na yonent salaam jóg daal di jël loxoom kii ko raay ko ci ci ci kii bi pour dàq nelaw yi. jàng ci euh, fin wu saaru Ali Imran euh, muy inna fi ikhtilafil layli wan nahaari la ayatin li ulil albab ba fa inna fi xalqi samawati wal ard mu ne foofu la jàng ba saaru Ali Imran jeex léegi nee na bi mu paree jël ndox dem ci wanag wi génnaat ñëw commencé julli moom mu topp ko dem te moom mu dem jàpp ñëw taxaw taxaw ci droit ci gauche yonent bi sallallahu ci euh, gauche yonent sallallahu alayhi wasallam ko jàpp ko wiire ko ba ci côté teg ko noonu mu taxaw di julleek moom léegi foofu noonu mooy xadiis boobu mu ñu indil noonu mooy dafa am masala yu bari yoo xam ne ci lañ ko jàng taxuñoo jóg moo tax bi ci dugg waxoon suñ bi waxoon na ko ci biir fuu yi bi ñuy def tarjama Abdullah ibn Umar rabi Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma kon loolu tax jaru ñu ci jaaraat waaye bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam génnee àddina nga xam ne Abdullah ibn Abbas ne wax nañ leen trente trente mois rek la dunda yonent bi sallallahu alayhi moom xam na ne kon moom li mu yor ci xam-xam li mu waroon a am ci yonent bi sallallahu alayhi li mu fi am bariwul am na ñoo xam ne ñu ngi woon ak moom depuis ba mu nekkee màkk ba léegi ak tamit bi muy door ñëw Médine léegi moom mu ne mu ne benn ansaar yi ne ko est dem jàngi ci ka uti xam-xam ci biir saxaaba yi comme ñu uti xam-xam mu ne yow mu ne ko nee na ne ko mais yow yow yow defe nga ne fii kan moo lay déglu booy wax yow xoolal xoolal fii ñi fi nekk ay Abu Bakar a ngi fi mooy saxaaba yu mag yëpp nekk ci radiyallahu ta'ala anhu nga naan fii xam yow kenn ku dul xam nga ne kenn du ñu dégg mu ne ko baax na dem nee na man dama doon toog dama doon ñëw ci kër benn saxaabi bi wut xam-xam boo may ñëw ñu ne ma day sees ma toog ci bunt bi du ma du ma ma ko yee te nee na te wóor na ma bu ma ko yeeloo woon ñu yeewal ma comme ni nga xamante ni noon la doon toog ci buntu kër Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu ak Ubay ibn Ka'b nga xam ne Zayd radiyallahu ta'ala anhu benn jour dafa génn rek gis Abdullah ibn Abbas nekk ci buntu kër gi toog noonu poussière bi jàpp mu ne ko mu ne ko lan looy def nii am rasul yaa ibn ammi rasulullah lan ngay mënoo ma woon a yeelu wax ñu yeema mu ne ko déedéet ñun nii lañ jàngal nii lañ jàngal ñu mel ñu ànd ak boroom xam-xam yi bu masoon a yëg ci fasam da ko doon téyeel ngooju fas yi di ko di ko wommatal mu bañ mu ne ko déedéet ñun nii lañ ñu jàngal nii lañ war a comporter borom xam-xam yi moo tax keroog bi Zayd ibn Sabit radiyallahu ta'ala anhu génnee àddina Abu Hurayra bi mu yëgee radiyallahu ta'ala anhu bi mu yëgee xabaar bi dafa jooy jooy yu métti ne wallahi qad dafanul yawma ilman tey de dëgg dëgg suul nañ tey xam-xam bu baree bari ndax Zayd ibn Sabit radiyallahu ta'ala anhu surtout côté surtout alxuraan ak sunna dafa nekkoon koo surtout alxuraan da ci ràññeeku woon ci biir saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhu mu ne nag waaye Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne waaye nag yaakaar na mooy ñu ngi ñaan ci yàlla yaakaar ci yàlla de mu defal ñu remplaçant mu jël xam-xam bi nekkoon ci moom mu def mu jox ko Abdullah ibn Abbas mu nekk koo xam ne moo ko fi wuutu waaye ñaanam yàlla nangu ndax Abdullah ibn Abbas képp ku xam ku xam dara ci taarixu l'islam muy histoire u l'islam bi nga xam ne taawu saxaaba yu ndaw yi ñi mujj ñi nga xam ne ñoo nekkoon tout temps bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo ëppoon xam ci biir saxaaba yu ndaw yi te bokkoon na tamit ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo ëpp lu ñu jële xadiis ci yonente bi sallallahu ñaata ñaata ñaata trente trente mois ak tamit li nga xamante ni da ko jàng tamit ci saxaaba yi radiyallahu taala anhum bi nga xamante ni tamit Zayd Zayd radiyallahu taala anhu génn na àddina mu dem tamit ci Ubay ibn Ka'b radiyallahu taala anhum moom ñoo nekkoon sëriñam ñu gënoon a yoo xam ne ci ñoom lañ doon jàng mais Abdullah ibn Abbas pour gàttal radiyallahu taala anhu ndax dañuy bañ tamit mu gën a gudd moom mu ngi génn àddina ci l'an soixante-huit ci gàddaay bi mu ngi nekk mu ngi génn àdduna Taif radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa maswaahu ah, al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah mu ne wa an Abi Qatada radiyallahu ta'ala anhu mu ne ñu ngi jële mu ngi jële xadiis yi ci Abu Qatada al-Harith mu ngi tuddoon al-Harith ibn Rib'i al-Ansari Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu moo lañ xame woon mu ngi gënoon a siiwe tamit ci faarisu rasulullah sallallahu alayhi mooy ki nga xamante ne nii mooy gawaru yonent bi sallallahu alayhi moom nag alxaat euh, abu qataada radiyallahu ta'ala anhu moom kon ni ngeen ko waxe moom ci waa ansaar la bokkoon moom mu ne benn bés dama toog di raxas sama bopp rek defuma lu dul dama raxas benn côté bi rek dégg dégg dégg sama fas wi di di di di ñaxal mooy kii bi di tëdd ko dal ma xam ne mbir xew na nee na ma bàyyi noonu rek génn gis yonente saa salaam di mettre gaa yi ñu dal dafa am benn waay bu defoon benn bu bu fa rey nga xam ne moom moom moom moom laanawullaa dafa dugg rey fa benn nit daw man dama ñëw rek yéeg sama fas topp ko nee maa ngi bi ma ko toppee ndeke al-Miqdaad radiyallahu anhu moom mu ngi ak mu ngi ko mu ngi doon doon topp ndax dafa ñëw comme def genre waa ziar ray ko nit nag génn fekk nee na man ma dama génn rek dajeeg al-Miqdaad mu koy topp radiyallahu anhu mu mu wax ma ni mu demee ma bàyyi ko ndax moom fasam bokkoon na ci fas yi juróom a gaaw biir Medina mu nee na ma bàyyi ko fa fekk waa ji dama dem ba tiim ko nee na dama commencé dañ kii rek ma ma ma ma ma ma gor ko. léegi nag bi ma ko goree nee na ma jël ko nag teg ko ci fas wi ba pare jël burda bi ma soloon muur ko nag di ñëw moom ñun ñu naan yé biñ gisee burda bi ndax gis nañ yére bi mais lii yére Abu Qataada la ñu naan yée Abu Qataada rey nañ ko yonente bi sallallahu alayhi ne leen déedéet bal huwa qatilu Abu Abi Abu Qataada kenn reyu ko ki ngeen di gis mu yor burdaam ñu su ñu ko mooy ci mu rey moom mu dugg ci ñëw mu agsi yonent saa salaam gis ne dafa am benn affaire bi ñuy xeex ak waa ji dafa am benn cicatrice bu ko dal mu ne ko lii la mu ne ko xeej moo ma dal yonent saa salaam tifli teg ci mu ne jour boobu laa mas a yëpp laa mas a gëj a yëpp metti ci fi ci fi ma daloon Abu la radiyallahu ta'ala anhu dafa nekkoon koo xamante ni muy nettali comme ni ko imaam Muslim indee ci xadiis bu gudd sax bu gudd muy nettali biñ jógee Xaybar ah, mu ne yonent saa salaam dafa wax dafa xutba ci biir nit ñi ne leen nag ne leen tey de mooy voyage mooy dañ doon ñibbi dañuy jóge Xaybar mu ne dañuy daw dañuy dox pour ñibbi woon na Medina mu ne dañuy dox guddi gi yëpp waaye nag nañu xam ne ndox mi comme que daa désert bi la te tamit ndox dafa ñàkk mu ne leen waaye insha allah de suba ci la am ndox Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu nee na bi ñuy dem mu guddi nag mais convoi bi di dem rek kenn taxawul nee na nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mu nekkoon ci dina am seet mu ne yonent bi sallallahu alayhi sonn na bay nelaw nee na maa ngi ko gis muy waaj daanu mu dem bu naree daanu ci fas bi ma xaw koo ma ñëw puus ko mooy xaw koo puus nii ngir mu ngir mu nekkaat mu mu toogaat bu baax nee na def naa ko lu mat ñetti yoon ba mujj bi ñetteel bi fajar doon waaj a jot nee na benn bi moom boobu nag leer na ma bu ma ko bàyyi woon mu daanu da ngay gis mu ween dem bay daanu rek mu ñëwaat puusat rek yonent saa salaam yeewu ne ko waaye depuis kañ yaa ngi yaa ngi di ma di ma mu ne ko depuis ca guddi mu ne ko xafizakallah kama xafizta nabiyya yal na la yàlla sàmm comme ni nga sàmm yonentam kon Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu dafa bokk tamit ci saxaaba yi nga xam ne après yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñoo ubbi fële mooy Perse ndax moom ci boppam ci jamono euh, Omar ibn nu khattab radiyallahu anhu moom ci boppam moo rey buuru Perse ba pare bi mu ñëwee mu ngi indi kii bi euh, mooy buur yi rek seen seen tur yooyu yéen yooyu ñuy sol di wan ne kii bi ko indee ndax yooyu ci ay or la da doon nekk lu cher mu ñëw Seydina Omar na ko jëlal bàyyi koog moom. waaye jour boobu nga xam ne bi guerre bi amee ba ñu indi alal bi jële ko perte jox ko Seydina Omar radiyallahu anhu dafa tiim alal bi ji jooy. ñu ne ko affaire bi jaaxlal nit ñi ne ko waa Seydina Omar looy joo ak tay bi nga xam ne yàlla da cee ubbi l'islam jox ñu ci ngëneel gu mel nii ngañaay bi toll nii mu ne innal ladina ataw bi hada la umala mu ne maa ngi wàcc yàlla ni ñu indi lii dañu wóor lañ ndax ñooy ñan mooy ay jëleen lañ yoroon jël àddina ak li ci biir teg ko ci seen kaw jëleen yi di dox ñun bu doon ñun na dañuy dañuy jàdd ak moom mooy alal ju bari la amuñu luñ lekk léeg-léeg amuñu lu ñu naan mais gën yàlla tax ñu dëne ko fañ ko jële ay or teg ko ci seeni kaw giléem di dox di ko wommat ba Medina indi ko jox ko koy naaw ma moo tax mu ne man ñi indi lii de yàlla wóor na yàlla ne ñii ñii ñu wóor lañ moom bokkoon na ci ñooñu pour gàttal radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu moom mu ngi génn àddina am na ay wute mais dañ ne Seydina Ali radiyallahu anhu moo ko jullee ci année quarante bi radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa maswaahu al-Haafiz ibn Hajar rahimahullahu ta'ala mu ne wa an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mu ne mu ngi jële ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne mooy Anas ibn Malik ibn Nadr al-Khazraji al-Ansaari radiyallahu ta'ala anhu Anas ibn Malik radiyallahu anhu bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaayam muy ummu ummu su ummu Sulaym radiyallahu ta'ala anha dafa gis saxaaba yi ku ci nekk mu ngi am lu muy jox yonent bi sallallahu alayhi moom mu ñëw na yonent bi sallallahu alayhi jàpp ci loxo euh, na Anas indi ko ne ko ñépp nit ñi lay defal lu nekk mais man kii laa jël sama doom bi laa la bàyyi na lay liggéeyal ba saa yooyu yëpp na fi nekk di la liggéeyal fekk yaa ngi ne ko xuway bi ma ko anas ka ah, njaam su ndaw si anas ñii laa la fi bàyyi man moom laa am moom laa la jox anas nee na radiyallahu anhu man liggéey naa ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam dix ans nekk naa moom dix ans waaye masumaa def dara mu ne ma lan moo tax nga def nii wala defuma dara mu ne lan moo tax defoo lii te masuma liir tamit ci xar karamam luy wane ne danaa mere wala masuma dóor tamit masuma saaga masuma wax lu ñaaw ci dix ans loolu nag képp koo xam ne da nga yor ñuy liggéeyal loolu war nga koy jàng dara wala rek koo xam ne yow dafa nekk ci sa tutelle mooy ne yërmande daa war di soxoo sa xol bi dem ci ñoom ndax yow fekk yaa ngi dund weesul yàlla def la comme ñoom ah nga jékki-jékki nga doon dund comme ñoom am sang boo xam ne da lay sonal wala ab employé boo xam ne loo def mu ne la doyul loolu mën naa nekk kon nag yërmande boobu yonent bi sallallahu amoon wasallam xamoon envers Anas mooy ku nekk koo xamante ni dafa jiite wala dafa féete kaw moo xam xale la moo xam daam ku ñuy liggéey wala ku koy liggéeyal kooku da loolu moo war a nekk seen liggéey Anas ibn Malik radiyallahu moom bokkoon na ci ñi nga xam ne saxaaba yi nga xam ne même bu dee jamono ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñëw Medina moom mu ngi amoon dix mu ngi amoon dix ans daanaka fépp fu yonent bi sallallahu alayhi wasallam masoon a nekk mu nga fa woon ndax moom moom lañ moom lañ xame woon ci xaadimu rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo ko doon liggéeyal te ci këram la doon nekk euh, anas yonent sa sallallahu alayhi wasallam bi ko yaayam indi noonu radiyallahu ta'ala anha ci yonent bi sallallahu alal bu bari ñaanal ko àjjana moom mu ne bu dee alal ju bari moom ak doom yu bari mu ne doom yu bari moom man rien que man man ci samay doomu ci sut rek suul naa ci lu mat cent lu ëpp cent wala lu ko mat ci ay doomu ma ci sutam tellement kon kooku mooy gudd na fan mooy kon ñaan dama yonent bi sallallahu alayhi ñaanaloon ci doom yu bari am naa ko bu dee at yu guddi tamit moom nee nañ cent trois ans la la dundoon am nañu wax lool moo dina siiw ba pare alal ju bari mooy ne këram bokkoon na tamit ñi nga xamante ni saxaaba yi ñoom moo ëppoon alal bokkoon na ci surtout ci mujj bi moom nag Anas ibn Malik demoon na Basra tamit newoon na Basra te tamit ku bari woon na ay tukki demoon na Sham tamit en même yooyu yëpp nag bari na fa taaliba yoo xam ne li ñu xadiis bari na xadiis yu ñuy jàng ci at ba léegi boobu ba léegi ci ñoom lañu ci ñoom la jaare Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu voilà waaw mooy xadis hmm. waaw waaw eh, jazakallahu xayran mooy xadis bi ñu gisoon noonu mooy xadis muttafaqun alayhi bi hmm. nga xam ne mooy bi muy wax wa kaw kaw bi ñëwoon saw ci teggu jàkk bi nit ñi nar koo dóor hmm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam boobu waaw li koy leeral comme suñu wax mooy bi ñu koy gis ci taxriij bi ñooñu waa Basra la woon mooy moom lañuy wax ci français Basora Irak Euh, Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu bi bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam génne àddina Seydina Abu Bakar da ko woo radiyallahu ta'ala anhu dama lay yónni Bahrain mooy Bahrain bi ngeen xam ni rek pour mu dem lijjanti bi zakat azaka yi pour dem jëli affaire yi récupérer leen indi bi mu ko woowee ñu toog di waxtaan Seydina Umar radiyallahu anhu dugg ci Seydina Abu Bakar ne ko radiyallahu ta'ala ne ko kii de ne ko Anas nii de laa bëgg yónni Bahrain mu ne ko yónni ko ndax moom am na xel te man naa bii nee na bi ma demee te bokk na sax ci kitaabu zakat fii sukkandiku bi ñuy bi dina détaillé ci wàllu woowu mooy téere boobu nga xam ne moom la ko Abu Bakar radiyallahu ta'ala bindaloon ngir bu demee mu appliqué ko fam jëm radiyallahu taala anhuma mu ne bi ma demee dama dem bi ma defee sama liggéey ba ñu dama ñëw fekk ma nag fekk ma fa Seydina Abu Bakar fekk mu naa àddina radiyallahu taala anhu nee na Seydina moo ko la fa fekk mu ne ko an mu ne ko ñëw nga ci jàmm mu ne ko waaw jox ko ne ko lii lépp lii laa ko jële mooy rendre ko compte liggéey bi nga xamante ne moom lañ ko joxoon euh, Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu comme ni leen ko waxee moom bokkoon nag ñi nga xamante ni ci am na sax ñu ne moom moo mujj génn àddina ci saxaaba yonent bi sala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam radi wa kon moom mu ngi àddina ci année quatre-vingt-treize ci gàddaay bi kon boo xoolee dañ ne la woon kon bi muy bi fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ngi amoon dix ans kon quatre-vingt-treize plus dix cent trois kon cent trois la dundoon ci ay at radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa ja'ala ahaliya al-firdawsi maskanahu wa maswaahu ah, al-hafiz ibn hajar rahimahullahu taala mu ne wa an abi waqid al-laythi radiyallahu taala anhu mu ne mu ngi jëlee xadiis ci abu waqid al-laythi radiyallahu taala anhu abu waqid al-laythi moom comme ni nga xamante ni noonu la ko al imaamul Buxaari ak imaamul Xaakim rahmatullah alayhi euh, al Xaakim rahmatullah alayhi maa waxe moom bokkoon na ci ñi nga xamante ni ñoo fekkoon Badar kon ñu xam ne kon te waa Badar moom la moom la ñoom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon comme ni mu waxoon Seydina Umar ibn al-Khattab ko kan moo la xamal wala lan moo la yëgal ne ci beneen bi ne yàlla ci boppam moom moo xool xolu waa Badar ne leen def leen lu leen neex man jéggal naa leen mooy comme carte blanche la leen jox comme que ñoo mooy bu ngeen def yéen ñu fekke woon Badar yëpp lu ngeen def après Badar yàlla xoolatu ko ko yéen àjjana ngeen gën jéggal na leen moom bokkoon na ci ñooñu kon ñu xam ne kon moom bokkoon na ci saxaaba yi gën a mag surtout nga xam ne moom fekke woon na Badar nga xam ne mooy xeex bi ñëpp xare boobu nga xam bu nga xam ne ci la lislaam njëkk amee ndam yoo xamante ni dafa feeñ ba kenn mënu koo wéen même bu dee sax ndam bi ci rek dalay gañe mën nañ la gañe nga am ndam ci biti nii ndax nit ñi dañu foog ne ñoom xeex il rek ñu ne waajee ko mais man nga ko psychologiquement man nga ko gañe man nañ la gañe réellement mais mu wane faayu say say sa sa sa sa adversaire pour ëllëg lool rek jaroon na ko moom bokkoon na ci ñooñu Abu Waqid rabi euh, al-Laythi radiyallahu ta'ala anhu kon moom dafa bokkoon ci ñi nga xamante moom nag année bi génn àddina dañ cee wuute am nañu ne année soixante cinq am ñu ne soixante huit waaye euh, radiyallahu ta'ala anhu comme ni ñu ko waxee sànq mooy ne kon moom fekkoon na xëy na ndax wuute bi am noonu peut-être moom dafa nekkoon ndax bu ñu gisee mooy kon année yi dund am na nag sax ñu naan kon euh, am na benn moom mi ngi yawmul fath la kii mais boobu boobu wéeru ndax lii imaamul Buxaari yi wax rahimahullah moo mooy li gën a dëgg mooy ne moom fekke woon na Badar fekke woon na Badar xanaa kay li ñuy wax dañ naan kon bi fekkee Badar dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo gënoon a ndaw ñoo gënoon a ndawe ndax nee na man Badar lii wane ne fekke na ko nee na man Badar dama doon topp benn ba koy rey mu gis jékki gis mu ne mu ma xam ne man rayu la kon am na ñeen ñu nekk ci biir guerre bi man ñu ma yëgul te boobu moom la yàlla ne woon mooy bi mu yónni malaaka yi ngir ñu jàppale julli ñu ci biir guerre bi loolu mooy wane kon moom fekk woon na Badar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa ja'ala a'la al-firdaws maskana wa maswa mm. loolu nag mm. waa yaay Maymuna mm. c'est que waxuma ci woon dara ci biir ci biir la waaye yaay Maymuna radiyallahu ta'ala anha ndax dama doon xool kii yi dama foogoon ne ci biir ndax dana eh, eh, ci biir la newoon moo tax foog naa bi ñuy def kii bi laa ci waxoon tuuti bu ma juumal moo taxoon léegi dafa am lenn lu ma fàtte woon bii bii weesu ah, ndax bi may dégluwaat affaire bi tuuti dama gis ne lii Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu waxoon Seydina Omar mooy bi mu ne ko yow lan moo tax mu ñu fàttale ko bii passé dañ ne woon Seydina Omar radiyallahu anhu ginnaaw bi mu ko yóbboo Bahrain mu jiite ko woon ba ñëwaat mooy waaw mooy yi mu doon wax naan ñaar ak ñett laa ragal mu naan ko tee nga wax juróom rek boobu dama juum bi may wax dama ne bu njëkk bi dane woon damay li ma njëkk ragal mooy war aqula bi ghayri ilmi mooy li tax man bëgguma nangu jiite li poste bi may nommé bëgguma ko mooy damay ragal di wax te li may wax ma ko ci xam-xam ndax ku jiitee nit foo jaar wax mu ñeex la mu naqari te nag comme que foo wax mooy yow bala ngaa jiite kenn da ngaa war a xam li nga da war a nekk koo xam ne xam-xam a nga ci yow ba doo ñëw di jaxase carte bi wala ngay wax lu dul noonu beneen bi deuxième bi mu ne woon wa an aqdiya bi ghayri hilmin boobu dama juumoon ne xulum waaye dama juumoon waxoon loolu mais après laa ko dégg mais du loolu waaw waaw ndax mooy gént mais seetlu naa ne ndax loolu dafa am solo ndax tamit affaire yi loolu la mooy booy wax da ngay wax li kii wax wax bu ci yokk bu ci wàññi surtout peut-être doo ko xam ne boo dégloo arabe bi da ngay xam ne loolu loolu du loolu mooy xulum ndax xulum mooy gént bu dee da naan te damay ragal damay bañ di àtte fekk géntu ba xam nga loolu loolu sens bi ci mooy ne moom dane te tamit damay bañ di àtte fekk tee ji war dal ji war nekkul ci man waaw loolu laa ko waxee ci arab bi laa juum beneen bi mu ne woon damay bañ tamit ñu dóor sama ginnaaw wa an wa an yudraba zahri wa an yuxaza maali ñu jël sama alal waaye tamit wa an yustama irdi damay bañ tamit ñu saaga sama askan loolu la woon deuxième bi sama sama descendance ak sama der ak sama sama réputation ak sama respectabilité Euh, beneen bi mooy li may wax ci saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhu mooy ci introduction bi dama fàtte woon saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhu narka lañ koy xame mooy bu ko partie boobu dama ko fàtte woon mooy ne ndax waxoon nañ saxaaba yi waxoon nañ définition bi ba pare waxoon tamit mooy douze douze classification yi nga xam ne wala boroom xam-xam yi rahmatullah ñëpp ci ñoom d'accord mais li ma fàtte woon mooy léegi man léegi saxaaba yi man nan laay xame ni diw saxaaba yi la wala ndax loolu dafa nekk lu am solo comme ni ñu ko sëñ bi waxoon ci tuuri bi tamit mooy ne téere xadiis yëpp boo demee ñuy wax ci wàllu woowu mooy loolu dañ koy indaale ndax dafa am solo tamit ci xam-xamu xadiis nga xam nan la ñuy ba nga bañ rek benn waaye ne man gis euh, kii rek tëb rek na yonen kii ji saxaabi yi ñu ne ko saxaabi yi la déedéet mooy dañoo war a xam naka lañ leen di xame euh, saxaabi yi nag euh, radiyallahu ta'ala anhum leen di xame bi ci njëkk mooy bi mooy ne mbooloo mu bari solo ne ci saxaaba yi la ñu koy joxalante comme ni accès ci ñun mu ngi mel ni comme xulafaa raashidin ñeenti xoola xalifa yi nga xam ne nante ni radiyallahu ta'ala anhu Abu Bakar ak Seydina Omar ak Seydina Ousmane ak Seydina Ali radiyallahu ta'ala anhu ñooñu ñooñu moom ñépp xam ne waaye même sax ñi xamul ñi xamul l'islam sax lu bari ñoom ñoom dañuy xam ne nii dinañ dégg ñu nit ñi ay saxaaba la waaw waaw kay waaw abba bari na sax ci le musulman lambda boo ko gisee moom day foog ne saxaaba ñooñu rek la day jàpp ne moom danaan xalifa yi rek la moom moom ñoom rek mooy ñooñu mbooloo mu bari lañ ko jële ñu jële ko ci mbooloo mu bari dañu accès ci ñun loolu benn façon la buñ mooy bi ci gën féete kaw ah mu am beneen façon boo xamante ni ci la ñuy saxaaba mooy mu siiw mooy ci lu siiw comme comme ñu ci mel ne ay Abdullah ibn Mas'ud par exemple kooku siiw na siiw koo xam ne peut-être yenn awaam yi duñ ko xam mais boo demee ñoo xam ne seen ko kiiwul sax xaw nañu tane tuuti wala sob di déglu ci diine tuuti dinañ xam ne kii saxaaba la tellement dafa siiw waaw comme Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu tamit moom c'est vrai que am na ñoo xam ne dañ naan xamuñu mais c'est rare nga gis koo xam ne danaan xaw ma tellement du siiw ay anas bi ñu doon wax léegi anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu moom ñu bari xam nañ mooy kan mooy ne même bu de bu ma nee nag xam cela ne veut pas dire que xam nañ ci kañ la juddu nakal mooy turam dinañ xam ne kii ah way kooku ki nga wax nii naa ñu koy wax mooy loolu mooy deuxième bi bi mooy am benn taabi'i bu wóor. wala ay taabi yu wóor yu seede ne kii saxaabi la taabi yi nag mooy koo xamante ni nii moom dund la yonentu saa sa wala wala même bu dee jamonoontee naag moom waaye moom gisu ko woon mooy taabiin yi daal mooy koo xamante ni saxaaba yi la dundal radiyallahu ta'ala anhu wa rahmatullah alayhim mooy ne kooku ku ci comme comme comme bu bu bu Sa'id ibn al-Musayyib waxee ne diw mii kat saxaabi la kooku dañuy xam ne ci saxaaba la ndax ku wóor ci taabi'i moo ko wax boobu it dinañ ko xamee saxaabi bi ñu tegu mooy moom ci boppam mu ne man saxaaba la wala ab saxaabi balaa ñuy ñëw ci boobu am saxaabi boo xam ne moom moo seede ne diw saxaabi la comme ni Abu Musa al-Ashari waxoon waxoon Humama ibn Abi ne kii fekk ab daw fii fekk mu génn euh, àddina fële ci Aspahan euh, actuel Iran la nekk moom moo ne moom mu seede la kii ne moom ñii saxaab yi la ndax dégg na leen saa salaam doon ko ñaanal ab martyr kooku dañuy xam ne kon diw mii kat kon fii saxaaba la ndax ab saxaab yi moo taxaw wax ci moom ne man dégg naa leen di saa salaam di wax moom di wax ci moom loolu kon fii saxaab yi boobu mm-hmm. moo moo féete kaw bi ñu waxoon sànq bi taabi'in di wax. ndax saxaabi yi nag diw kii saxaabi la moo féete kaw taabiin yi nag diw saxaabi la comme ni xadiis bi ñu gisoon waa ci ci ci Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari rahmatullahi alayhi par exemple moom dane moom ci ma dajeel laqiitu rajul rajulan sahiba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam arba'a sinin kama sahibahu Abu Hurayra Abu Hurayra kooku mooy Humayd euh, ibn Abdurrahman rahmatullah alayhi moom moo ne man daje naa koo xam ne saxaabi na kooku dañuy xam ne kon kooku saxaabi la léegi nag mu des beneen bi ci mujj mooy saxaabi bi waa ji ne man saxaaba la mais boobu kenn du ko jooyal noonu rek bàyyi ku ne saxaabi rek ñu ne waaw wax na dëgg saxaabi la kon radiyallahu ta'ala anhu anhu kooku dañu naan léegi nag dañuy seet yow da nga ne sax mooy buñ la xamawul bu dee dañ la xame kuy ku dul wax dëgg moom yow dañ lay éliminer dëgg bu dee koo xam ne wax waxtatu lu dul am la koo xam ne dañ koo xamee nar yow jarul ngay wax sa wax ak sa ñàkk a wax moo yem dañ naan la yow boo boo ko woote wooy junni sax dugg mais bu dee waa ji moom ku wóor la d'abord teg ci mu ne saxaabi la ñu xool ne moom c'est vrai que jamono jum dund dund naa yonent mooy bokku nañ ko mais tamit Euh, génnul cent ans après bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam génne àddina wala rek nga ne cent dix ans li muy jóge Makka bi ñuy gàddaay mais li gën a gàtt mën nga ne cent ans ma ne bi mu génne àddina bu amaatee cent ans waa ji fekk mu ngi dund après cent ans yi dañuy xam ne kooku du kooku moom du saxaaba day wax lu ko neex ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo waxoon ci euh, xadiis boo xam ne muttafaqun alayhi la mu ne gis ngeen seen guddi gii ñu nekk ak na na ngeen xam ne seen bés bii ngeen nekk seen guddi gi ngeen nekk amul kenn koo xam ne mu ngi dox ci kaw suuf mu ngi dund ci kaw suuf cent ans yii ñëw bu cent ans après jour boobu moom dina ko fekk muy dund te boobu Jaabir radiyallahu ta'ala anhu dane moom boobu ci version bi ñu koy wax un mois loon avant muy génn àddina kon dañuy xam ne képp ku fi ñëw après cent ans at bi bi yorentasam génne àddina naan man saxaaba kenn du la gëm léegi nag mu am tamit beneen affaire ndax dafa am léeg-léeg ñoo xam ne dañuy jaawal côté boobu loolu sax li taxoon sax dugguñu ci mooy mooy dañuy waxoon na ko bi ñuy wax bi ñuy wax définition saxaab yi euh, mooy yi nga xamante ne ni dañu doon dund jamono yeneen bi saa saxam ñuy gisante wu ñoom moom mu ñu leen di wax almuhadramun mooy ñu mel loolu ñooñu du ñooñu ñooñu kenn manu leen a wax saxaaba yi li gën a rëy daal lu ñu leen man a wax mooy daal man nañ leen ne taabi'i yi ñoom bokk nañ ci ñi gën waaye manuñoo ñëw ne leen saxaaba yi la mu ngi mel ni comme an-Najaashi yi najaashi rahmatullah alayhi moom manuñu ne saxaaba la pourtant gëmoon na Yonent bi sallallahu alayhi la mooy Négus bi nekkoon fii Éthiopie nga xam ne jullit yi bi ñu demee bi leen Yonent bi leen waa Makka di sonal Yonent bi ci moom la ne woon dem leen fa ngeen làqu moom dafa tuuboon mais pourtant bi bi jour bi mu génnee àddina rahmatullah alayhi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa woote dajale saxaaba yi ne leen ni leen ko dundee ne leen seen mbokk ma de génn mu ngi génn na àddina noonu am nañu ne asxamalu tudd moo ci gën a siiw moom par exemple kooku mënoo ne saxaabi la même bu dee gëmoon na moom moo njëkk a génn yonent bi sallallahu alayhi wasallam àddina te pourtant saxaabi la mais gisul yonent bi mu ngi mel ni tamit comme al Uwaysul al-Qarni moom rahmatullah alayhi moom nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi da doon wax naan man euh, xetu xetu ngëm yàlla damay xeeñ côté yaman damay dikkee yaman bi ma xeeñe foofu rek moom la ci doon jigi mu ne saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhu képp koo xamante ne daje nga moom na nga ko ñaanal yàlla mu jéggal tax mu ñaan mu ñaan yàlla mu jéggal la mooy moom par exemple Seydina Omar radiyallahu anhu moom bi moom da doon seet ñi doon jóge Yaman saa bu délégation ñëwee rek da leen doon laaj description yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joxe woon est-ce que am na góor gu mel noonu ci yéen bu ñu wax mais bi ñu ko gisee dana ko dama da ko jégg da nekk pour mu jéggalul ko yàlla kooku par exemple yow mënoo ne ko sahabi la comme Abu Wa'il tamit rahmatullah alayhi ñooñu ñëpp mooy ne ñooñu nga xam ne ñoom ñu ngi doon dund jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam suuf ko ko bari na ci ñu mel noonu ñooñu mooy ne kenn du leen wax saxaab yi lool daal xam naa insha mooy li nga xamante ni moo desoon euh, li ñuy def nag mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane mooy ne affaire bi ci ngëneelu yàlla ak mbaaxam mooy jeex na tey insha allah mooy kon ni muy demee mooy kon nag ñu mën a duggaat nag beneen yoon suñ dee xool ci xadiis yi ñu nekkoon muy baab bi nga xamante bunt bi toppoon suñu bunt bi insha allah taala résumé ma nag xam naa gudd na mujj bi sax xam naa dañ naan lii dootul résumé mais da di yëfi l'islam moom xam-xamu l'islam mooy mooy di ci badara moo man da nekk sax da koy jéem rek mais ndax loo bàyyi yow dafa am importance ndax loo fi naan naa ko teggi da ngay dem ba ci biir xam ne lii jaru ko teggi loolu moo tax affaire yi gudd bëggoon nañu nag mu leer waaye xam naa bu leer bu leerul ah, ku ko soxla eh, fichier yaa ngi fi ah cours bi <laughs> léegi incha allah bu ko defee yéen ngeen kii ko ngeen ngeen ñun dinañ ko def kii après def ko ci benn comme ça tasaare ko incha allah euh, moom daal di ñaanal tamit ñëpp ñi nga xamante ni di leen sant tam ñi defoon résumé yi tamit commencé président docteur Dramé nga xam ne moom moo njëkkoon a commencé ak euh, sëñ Babacar président Babacar tamit ak Seydou sëñ sëñ euh, Seydou Sarr ak kële sëñ sëñ Seydou moo mujj woon ak euh, am na Khalidou sëñ Khalidou tamit defoon na mooy bi ñu doon di jigéen ñi doon paasante bi ñu ko joxoon waaye ak sëñ Ali sëñ naa Ali tamit defoon na ñoom ñëpp tamit ñu leen di sant te tamit di leen kii tamit encouragé tamit ci kii boobu ndax tamit loolu la mooy fii ñëwuñu fi rek ngir wax muy dem mooy loolu day nekk loo xamante ni ku ci nekk ba nga defoon yow ba léegi mu lu mu rëcc lu mu dee dee am nga lu bari loo jàpp ci résumé ba nga defoon lool nag bu buñ ko defoon ci xarit bi nag même nga bind ko def ko benn kii après nga ñu jox ko sëñ bi mu corrigé ko loolu day tax mu des mooy da ngay am archive après bu jeexee boo ko boolee yow da ngay mën a am loo xamante ne ni boo demee fenn mën nga cee jariñ fa nga nekk mooy man nga dem foo xam ne yaa leen tane ndax borom xam-xam loolu la mooy neewuñ la da ngay xaar ba nekk am imam Malik rahmatullah alayhi pour mën a wax mooy tey mën nga dem benn dëkk wala sa kër sax yenn di fa xew yow yaa ko xam mooy foofu yaa fay borom xam-xam mu neex la bu a xaree nga dem ci benn ngénte wala yu mel noonu wala nga dem rek dañu ci métro bi gis ay julli yu dul def nga xam yaa fay borom xam-xam mu neex la mu la xaree mooy ne mooy affaire bi li ci am solo mooy nañ ko jàppe noonu comme ni ko liñ bi doon rappelé tamit ci biir cours bi mooy nañ fexe ba jàpp ko ndax tamit affaire bi benn benn risque moo am mooy li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne. yàlla subhaanahu wa bu ñëw fekk xam-xam ci xolu boroom xam-xam tucc ko yóbbu déedéet nangu ginnaaw bi nga xamante ne nii ñoom ut nañ xam-xam ba jàpp ko takk ko loolu yàlla du ko def mu ne lan lay def mu ne day jàpp di rey day mooy da leen di ray par kenn kenn ku ci génn àddina rek man da ngay mën a yow ki nga toog waat ne gisatuma ku mel noonu loolu moom da ngay mën a toog ki nga toog waat ko mu ne yàlla noonu lay def di jël par kenn ba dootul def benn boroom xam-xam nag bu ko defee nag nit ñi nit ñi ci seen bopp nit ñi ci seen bopp ñoom jàppal ñan jàppe ñu réer ñi ittaxadan naasu rubuusan juhaalan ñu jàpp ñi gën a réer ci seen biir def leen ay njiit ku rek ñu ne ko cheikh bi wala sëriñ bi wala wooy ustaas bi yaaram bi moom it ñu tëb di wax rek di waxi tojaange rek mu ne fa adallu ñu ñu ñu réer fa dallu wa adallu ñu réer ba pare sànq nit ñi ci des ndax tamit loolu la mooy bu xam-xam ni bu fi nekkatul ay waxi saamaama fi la woon rek nga mën a wax wala ñu lay laaj boo ragal yàlla ngay créer di wax ndax xam nga ne fii yaa leen tane ndax nit ñi dañuy réer mu ne bu ko defee yàlla bu ci bàyyiwul benn borom xam-xam ñu jàpp nag ñu gën a réer ci seen biir ñu gën a def leen na ay borom xam-xam nag ñu toog di wax ci di leen ubbee naan leen lii dagan na boo joxee ndéexoo jigéen garawul boo defee nii garaawul yooyu yëpp dañuy boo waree julli bàyyil da ngay liggéey bàyyil ba wàcc bànjee boo ñëwee nga boole lépp julli looloo xew moo loolu nag li ko fii mooy xam-xam bi lañ jàpp moo tax insha allah tamit li ñuy jeexale mooy ne yonent bi sallam tamit dafa wax beneen affaire mu ne man sanaa ilaykum ma'rufan tamit fa kaafiwu fa in lam tastati'u fad'u la mu ne képp koo xamante nii dafa leen defal njekk jëme ko ci yéen na ngeen ko defal lu mel noonu mooy lan lu mel noonu nag weesuwul waa ji bu amee par exemple xëy na bu amee doom nga mën koo jàngal fekk moom disponible nga defal ko ko ndax yow moo la jàngal li nga xam mm-hmm. waaye tamit bu dee yow am nga loo xam lu mu xamul nga xamal ko léegi yooyu yëpp ak yeneen ak yeneen bu mënu la nekk mu ne kon na ngeen ko ñaanal moo tax ñun ñuy ñaanal tamit sëriñ bi ndax tamit lenn la mooy euh, jotaayu xam-xam yu mel nii yomb la ah. mooy comme ni ñu ko waxee woon naan jóge jar na jóge Berlin ba euh, dagg paas chaque dimanche c'est que gars yi wolof yi tam nga koy wax ñaan non sa waay nag dafa mën a exagérer non mais bu loolu xam nga problème bi lenn la mooy euh, yàlla xam na ne Euh, man bëggoon naa ñëpp ñëpp ñu nekk fii yëpp wala ñuy déglu waxtaan yëpp ak ñu ko war a déglu bi ñu déggoon arab réellement ba man di dugg ci site yi nga xamante ni dañ fay jàngale en direct cours yi nga xam ne dañ koy joxe Makka Medina yeneen dëkk yi askandar yi ak yeneen nga déglu ta mooy ñi ñuy firee xadiis yi bi ñu ne nag ñoom mënuñu ko mooy ne objectif yi tamit du bokk mooy ne ñoo xamante ni dañuy am ay kaal yi façon taalibe yi ne ngay am mooy na yow ñii dañoo mooy ne fi ñu jëm daal mooy ne chara bu bu bu yaatoo nii néew na wala man moo man man moom man ma koo gis mooy ne mooy ni ni ni nga xamante ne nii noonu la détaillé euh, man man dama leen di déglu dama ciy déglu ñeen mais mais du ma ci biir dugg ci du ma ne nag kenn waxuñ ne mënuñu ko mooy ne objectif yi ndax tamit fii dañoo sartal loolu la sëñ bi sartal mooy affaire yi leer ba bu ko defee bu ñu ci génnee comme ni nga xam ne alxaafis na xajar rahimahullah moom it loolu la bëggoon ci téere bi mooy ne boo ko jàppee nga raw sag maas boo ko soxla beneen téere loolu moo tax nag képp koo xam ne da ngay saa téere bi mooy muqaddima boobu muy introduction bi loolu mu ci def yow boo koy teg bët fekk yàlla may la disposition yi tamit nga def loolu moo gën mooy nga leeral ko nu mu gën a leeral ba nga ko def ku ci gën moom mën naa bañ a aajowaat beneen téere yàlla na yàlla yombal te tamit yokk xam-xam bi tamit ak euh, yéene bi di ko sellal ba keroog euh, nii tooge fii tamit ñu tooge noonu bi àjjana ya gën a kawe waaye tamit di sa di ñaan tamit yàlla mu defal ñu ay modèle ci saxaaba yi nga xam ne ñun ñu jàppe leen modèle comme ñun ndax ñoom nekk nañ ko ba pare problème bi mooy ñun ñu jàppe leen ko te gëm ko loolu rek a fi def moo tax ñoom radiyallahu ta'ala yal na yàlla yokk seen leer yokku tamit lépp loo xamante ni ci mbaax moom la leen defal ndax tamit jar na ko moo tax waykatu arab dina woon yaa laytani kuntu ko yaa laytani kuntu fiihim euh, mu ne aka neexoon ma nekkoon ci biir ci biir saxaaba yooyu aka neexoon ma bokkoon ci ñoom wala ma nekkoon xaadiman min asgharil xadami wala ma bokk ci ñi nga xamante ni ñoo ñu doon liggéey yonent bi sallallahu te bokkoon ci ñi nga xam ne ñoo gënoon a tuuti ci moom yàlla itamit kuntu fi kuntu fardan min sahabatihi aw waaxidan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 lu pare fay ñëpp tamit lépp loo xamante ne barke la ak xéewal bi tukkee ci jàng waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañ